بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون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 wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yenentaan bi alayhi salaatu ngi ñëw ba ci tafsir suuratul Ma'aarij ñu ngi yemoon ci suñu jotaay yu weesu ba tey borom subhaanahu wa ta'aala di wax wal ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir lis-saa'ili wal mahruum sadaqallahu al-azim muy walladina gaa yi nga xamante ne muy gaa yu jage yu sell yu mag yi jokk seen borom subhaanahu wa taala te jeex tàkk ci moom ñoom day ñooy gaa ñooñu gaa lañ ñi nga xam ne fii amwaalihim nekk na ci seeni alal xaqul cër boo xamante ne ma'lum bu ñu xam la àq bu ñu xam di cër bu ñu xam loo xam ne lu ñu waral seen bopp li saa ili ñeel ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñeel aju laaj ji wal maxrum ak kañu xañ euh, loolu ci suñu jotaay bi weesu euh, gisoon nañu li nga xamante ne moom moo ci aju euh, maanaam ci suñu yu weesu ba duggoon nañ ci wàllu azaka yi gisoon nañ li nga xamante ne moom mooy charte yi ak li nga xamante moom mooy sabab yi te sabab yi nekk ay charte ba tey muy nisab bi sëy imposable bi ak li nga xamante ne moom mooy xawalaanam xawli mooy lu fekk muy wër euh, gisoon nañ masala yi nga xamante ne ñoom ñooy doon wër wër loo ci wàll googu duggoon nañ ci li nga xamante ne moom mooy azakay léegi euh, koppar maanaam wala boog mooy maanaam nuqut mooy euh, wurus wala xaalis wala koppar kon loolu lépp loo xamante ne dafa aju seen azaka rek loolu gisoon nañ ko si ñu ñu ñu ñu ngi ko waroon a tàmbali Eh, waaw kon nag dañ ko waroon tàmbali eh, donte am na luñ ci gisoon mais yooyu dañ leen di génneel azaka te bu leen di génneel azaka benn bu ci nekk ñeent fukki la ñuy génne azaka maanaam quarante ci quarantième eh, d'ailleurs question boobu bu ñu xoolee ndax maanaam benn laaj mën na jóg ci wàllu nisaab bi comme gisoon nañ nisaab ak xawalaanu xawle bu ñu xoolee laaj bi. mën a yëkkati boppam léeg-léeg mooy ndax am na lu lëkkale alal yi maanaam ansiba yi mooy nisaab yi est-ce que am na lu leen lëkkale cest que tey euh, ñu ne wurus nisaabam euh, ñu ne moom mooy ñaar fukki diinaar euh, ñu ne xaalis nisaabam mooy ñaar téeméeri dirham gis maanaam ñaar fukk ñaar téeméer gis nañ lien bi ñu ne euh, masalan gëléem ñu ne juróomi gëléem mooy nisab maanaam mooy seuil imposable ñu ne xar ñeent fukk maanaam ak yu mel noonu est-ce que am na lu leen lu leen dëkkale déjà bu ñu xoolee baatu ñeent fukk ci nisaab bi ñëw Euh, ci maanaam li ñu war a génnee asaka maanaam benn ci ñeent fukk dinañ ko gis ne gis nañ ne euh, euh, xar noonu la mel waaye tamit wurus noonu la mel dëgg wurus ak xaalis yëpp maanaam un quarantième la ñuy génnee maanaam bu fekkente ne xar première nisab bi mooy un quarante mooy un quarantième première nisab bi après yeneen ci des dinañ ci ñëw incha allah ci nan la nan la te lan la nekke léegi tey bu ñu xoolee euh, question bi posé wu mooy est-ce que am na lu leen relier dinañ ne euh, xaqiqatan lu borom subhanahu wa ta'ala samp la te lenn lu ci nekk dafa am xikma maanaam dafa am sagesse boo xam te dafa nekk ci ginnaaw tey bu ñu xoolee en fait euh, léeg-léeg lii tax ñu mën a génnee wurus ak xaalis mën na am ay yeneeni paramètres yu fi ne yu tax ñu génnee ci mbay mi wala xumus ci rikaas bi maanaam mooy eh, mbell yi maanaam rikaas wal ma'adir mooy trésor yi nga xamante ne dañ koy for wala boog mines yi nga xamante ne mooy mbell yi mines yi nga xamante ne dañ koy découvrir dañ koy gis yooyu dañuy gis ne eh, mais dafa am ay baat yoo xamante ne bu ñu xoolee ay chiffres yoo xam ne dañuy dellu si lu bari cinq xamsa xamsa zawd maanaam juróomi gëléem xamsu awaqi juróomi uxiya ugiya euh, xamsa awsata juróomi wasaq mooy soixante saa donc chiffre yooyu dañuy dellu si quarante un quarantième deux vingt cinq euh, pour mille loolu tamit chiffre la buy dellu si euh, juróom juróomi gëléem benn xar benn xar maanaam loolu est-ce que dafa am lien yu ci am maanaam question boobu mën nañu poser wu en fait euh, xaqiqatan comme niñ ko waxee mooy ne borom subhanahu wa ta'ala lenn lu ci nekk ñu koy teg mu nekk asaka yooyu xam na ni yëpp am na ay valeur yu nu bokk mais am na ay valeur yu ñu wuti donc am na ay paramètres la léeg différence mën na am te loolu li ko waral mooy paramètre bi nga xamante ne moom moo fi ne maanaam dafa am ay yoo xamante ne loolu képp koo xamante ne gis na côté économie Euh, dana ci yëngu wala bokk mu yëngu tout simplement maanaam ci euh, géopolitique wala côté social et cetera euh, dina comprendre que ni am na quand même yoo xamante ne moom la nit ñi gën a jub jub jublu am na yoo xamante ne xëy na ñooy ëpp valeur ci yenn côté yi que loolu mën na am mais quand même et jullit d'abord li mu war a xool moom mooy bu borom subhaanahu wa ta'ala àttee dara yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dara li mu war a njëkk wax. mooy samia sami'na wa ata'na dégg nañ te euh, topp nañ maanaam dégg nañ topp nañ loolu moom moo war a nekk credo <coughs> mais bu fekkente ne dañuy jéem a xool dinañ gis ne euh, xikma boo xamante ne borom sant la euh, daf ko teg boo xam ne ñun am na luñ ci mën a gis ñàkku ci tey par exemple su ma xoolee suñ xoolee. Euh, am na benn xadis bu nekk ci euh, Sahih Imam al-Bukhari rahimahullah mais Imam al-Bukhari dafa indi ci biir qissa mais sinon euh, Imam at-Tirmidhi Imam Abu Dawud at-Tirmidhi Ibn Maaja imam Ahmad rahmatullah alayhi ñoom ñëpp indi nañu muy xadis Seydina Urwata ibnu Iyaad ibnu Abil Ja'd al-Bariqi radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne yenent bi sallallahu alayhi wa daf ko joxoon benn dinaar ni ko demal nga jëndal ma ci xar demal nga jëndal ma mu jël dinaar bi mu dem mu jënd ci ñaari xar maanaam bi mu demee ñaari xar la ci jënd fekk yenn tasam daf ko joxoon dinaar ne ko nga jëndal ma ci benn xar moom ba mu demee daa jënd ci dinaar bi ñaari xar daal di dem am ku mu taseel kooka bëgg diina bëgg xar mu jël benn xar bi jaayee ko ko benn diinaar moom jaayee ko ko benn diinaar daal di ñëw ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam am diinaar a ngi nii sa diinaar bi nga ma joxoon a ngi nii sam xara ngi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal ko barak barke man fa daa lahu bil barak mais eh, eh, moom mu ñaanal ko barke maanaam Eh, mu ne allahumma barik lahu fi safqati yamini maanaam borom subhanahu wa yàlla buur yàlla bi ci tur yi rafet yi ma lay ko ci loxo maanaam lépp lu mu laal ci njaay rek eh, eh, barkeelal ko raawi bi ne fakkaana iza tajara bi turaabi la rabiha bi mu nekkoon koo xam ne même suuf sax bu ko doon jaay mii suuf suuf pënd bi maanaam le sable day day da ci am bénéfice bu baax xaalis boobu bu ñu ko xoolee dinañ gis ne euh, kon benn diinaar maanaam mën nañ ci am ñaari xar te bu ñu xoolee asaka nisaabu euh, nisaabu euh, xar ñeent fukk la nisaabu diinaar ñaar fukk maanaam ñaar fukki dinaar la donc ce qui veut dire que ne ñaar fukki dinaar kon mën nañ ci am ñeent fukki xar ndax benn dinaar mën nañ ci am ñaari xar kon da gis ne xikma boobu dinañ ko mën a gis te loolu lu yanu maanaa la maintenant nag lu fait que mën a jaay tamit benn xar bi benn dinaar loolu day wane ni mbir mi di mën na yéeg a ko wàcc voilà mën na yéeg a ko wàcc loolu lay wane léegi relation bi gëléem am parce que gëléem en fait soo amee yow benn gëléem soo amee juróomi gëléem yooya booy génne asaka doo génne asaka ab gëléem déedéet benn xar ngay génne asaka xar ngay génne asaka kon dinañ seetlu tamit ne juróomi gël parce que xaalis yi nga xam ne ñooy wax ci wàllu ak eh, maanaam eh, mooy eh, hadiyu yi hadiyu yi ak masalan yeneen bi sallallahu alayhi daf ci wax ne benn euh, maanaam nit ku nekk na am rend am xar su fekkente ne juróom-ñaari nit lañ mën nañoo bokk benn gëléem c'est-à-dire que tey te te loolu so Yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko doon defal soxnaam yi maanaam e, ñoom ñëpp mu rend leen benn gëléem maanaam e, ci maanaam juróom-ñaari nit ñu ne ñu rend ñu mën leen a rend gëléem euh, wala euh, ñeneen ñi ci des maanaam juróom-ñaari nit ñu ne ñu rendil leen benn maanaam ñu ñu bokk benn gëléem kon bu ñu xoolee juróom-ñaar te kon juróom-ñaari gëléem bu ñu ko xoolee à day tolloog lan day tolloog benn xat kon loolu la war loolu lay dekk parce que su dul loolu juróom-ñaari gëléem bu ñu mën a bokk maanaam juróom-ñaar nit du ñu mën a bokk benn gëléem parce que kon li ñuy def moom mooy. parce que buñ kenn ku ne benn xar nga war a rendi ñu ne la boo leen am nekkee juróom-ñaar mën ngeen a cotiser jënd benn gëléem loolu day wane ne kon à peu près valeur bi loolu la mais comme xar ku nekk xam na ko euh, ñun wolof yi buñu demee ci dara ga dañ koy seetlu bu baax a baax a baax a baax dinañ seetlu ne xar même même bu dul wolof yi même ci tubaab yi loolu noonu la demee mais ci wolof yi la gën a accentué wu c'est-à-dire ñun euh, xar xarum tabaski mën na jar xëy na lu yamamaay mais mën na dem ma jar lu lu bëree bëri comme ni ko ni ko gars yi gisee seetloo léeg-léeg mu yegg sax ci million ak lu teg euh, alors que bu dee ci réewu tubaab loolu mënu fekk maanaam am xar mënta rëy rëy rëy ba jar lu mel noonu loolu tamit war nañu réfléchir loo ci naka la euh, mbir yi mel maanaam euh, ñun ci dëkk réew yi nga xam ne dañoo ndóol amuñu am xar mën na faa jari million euh, te diggante valeur u xar yi seen yàpp maanaam boo leen jëlee ndawal li nga ci mën a am maanaam euh, proportion bi maanaam mënta tollu noonu maanaam am xar ak lu mu mënti doon euh, bu jaree million mënta ëpp beneen xar buy jar cent mille dix fois ndawal mënta ne kon ce qui veut ni valeur bi maanaam mbir mi dañ ko xoolee ci loo xamante ne vraiment jaaduwul maanaam jaaruwul jaru jaaruwul loolu rawat ci réew mu ndóol loolu mënta nekk ci réew tubaab yi mënta nekk maanaam benn xar ëpp doole maanaam mu cher ba mën a ëpp dix fois beneen xar bu mat tabaski loolu mënta nekk euh, kon loolu buñ ko gisee dinañ xam ne donc doon donc donc am nañ ay problème mentalité am ah. problème mentalité dëgg dëgg dëgg am nañ ko loolu tam jar na seet mais nañ dellu ci suñu masala bi maanaam tey su fekkonte ne dama jël euh, dañ jël juróom-ñaari xar juróom-ñaari xar mu mu war a tolloog benn gëléem boo boobaa dañuy seetlu ne kon juróomi gëléem lan lay tolloog fanweeri xar ak juróom lay doon fanweeri xar ak juróom sauf que sauf que buñ jëloon juróom benn gëléem gis nga bàyyi xel loolu buñ jëloon juróom benn gëléem ñeen fukki xar lay doon ak ñaar ñeent fukki xar lay doon ak ñaar mooy sept fois six quarante-deux lay doon alors juróomi gëléem lan lay doon ah cinq fois six non non fois cinq boobu trente-cinq lay doon sept fois cinq trente-cinq léegi. Euh, gëléem xam ngeen ne mënuñu koo xaat maanaam mënuñu koo xaat ndax day dund kon boobaa ci la ñuy xamee ni euh, moo tax sharia daal di jël lim bi nga xamante ne mooy bi gën a tuuti mu juróomi gëléem parce que loolu dina jariñ kan miskin ki nga xam ne dafa ñàkk man loolu tam dinañ ci mën a gis ak dëppoo amaa diinaar ak dirham comme niñ ko gisee woon jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam 20 diinaar moo doon tolloog ak 200 dirham maanaam benn diinaar day tolloog benn maanaam euh, fukki dirham maanaam relation entre or xaalis seen proportion noonu la toll mais léegi moom wuti na lool mais terewul comme que ci mbir mi ci boppam dañu war a génnee azaka te mbir yi day yéeg ko wàcc comme ni ko fuqaha yi di wax rahmatullah ci jamono yu weesu d'ailleurs sax yu weesu depuis bu yàgg depuis ay siècle siècle siècle voilà euh, loolu ñoom rek quand gisoon nañ ni wurus bi ak xaalis bi am na ay évolution yu am seen diggante léeg-léeg wurus bi gën a rëy lool léeg-léeg xaalis bi eh, yokkuwaat valeur lool maanaam loolu day am suñ jamono nag ni demee mooy ne wurus bi moo ëpp doole lool la xaalis bi mais ala kulli xaalis wurus daa iman mooy ëpp doole xaalis su ñaare mais bu ñu jëloon proportion bi maanaam deux cent dirham maanaam deux cent maanaam maanaam mooy cinq cent quatre-vingt-quinze grammes ak quatre-vingt-cinq grammes euh, cinq cent quatre-vingt-quinze ci xaalis ak quatre-vingt-cinq grammes ci wurus dañuy gis ne euh, relation boobu léeg-léeg mu nekk ci xaalis léeg-léeg mu nekk ci faveuru or loolu lañ bëgg a wax euh, léegi kon bu ma war a génne euh, azaka ci li nga xamante ne moom mooy wurus ak xaalis léegi nan laay def léegi su dee damaa yor wurus kese xam nañ ñu ñu def su ma yoree xaalis kese xam nañ ñu ñu def maanaam un sur quarante maanaam deux virgule cinq pour cent vingt cinq pour mille loolu lay génne léegi tey nañ xool su fekkente ne wurus bi bi ñuy wax ban la mooy wurus bu pur bi la wax maanaam bi nga xamante ne euh, euh, dafa sell wurus woowu la ñuy wax maanaam or pur mais boobu vingt quatre carats lay def maanaam xam nga or yi am na 24 carats am na 21 carats am maanaam carats yi dañuy wut léegi tey laaj bi moom mooy su ma yoroon wurus woo xamante ne 21 carats la léegi man nan laaj yi génnee azak maanaam nan laa xamee ni dama ci war a génne azak au moment où sama wurus wi 21 carats la du 24 carats dañ naan la dafa am proportion bu ci nekk ci or pur maanaam valeur intrinsèque ci or pur am na mooy xiima or pur loolu mooy lan mooy da ngay jël vingt et un bi nga multiplier ko par cent diviser ko par vingt quatre maanaam ci ngay ame valeur bi nga xamante ne moom ngay am ci cent grammes yu ne c'est-à-dire que tey euh, bu ma yoree vingt quatre carats su ma ci amee cent grammes yëpp or pur la dire que am naa cent grammes or pur du su ma yoree vingt et un ma am ci cent grammes damay xool ndax 100 grammes yi mën naa ci génne asaka xam nga nu ma koy xoole damay jël 21 yaa ngi dégg mu multiplier ko par 100 diviser ko par 24 ma daal di am 87,5 kon 87,5 grammes ci or pur laa yor dama ci génn asaka waaw wala déet dañuy xool nisaab bi lan la nisaab bi 85 grammes la kon 87,5 grammes gën na rëy or gën na rëy la eh, gën na rëy loolu maanaam kon val li ma yor rek ci gramme laay multiplier maanaam loolu li ma yor ci garab moom laay multiplier par euh, par vingt et un su dee vingt et un ma diviser ko par vingt quatre jeex ma daal di am sama valeur bi ma am ci or pur xam lan la taw la baax na ma amee bi ma ko par nombre par li ma yor ci ay grammes comme tey par exemple bu doon ko par vingt quatre <coughs> bu boobaa damay am soixante quinze grammes par exemple. c'est-à-dire que 100 grammes 18 carats laa yor mais grammes la tolloo est-ce que loolu dinaa ci génnee azaka déedéet lu tax parce que matul 85 grammes ci or pur maanaam lii natt ko ci mboolem carats yi nga mën a yor ci mboolem mbir yi nga xam nga mën a yor natt ko ci loolu nga xam eh, selon valeur bi nga yor ci or nan nga mën a génnee sa ay azaka. Euh, mais or bii ñuy wax dinañ ñëw incha allah taala euh, d'ailleurs mën nañ ci ñëw sax ci masala boobu mooy tey su ma yoree bon ñaari masala la su ma yoree masala bu njëkk bi mooy su ma yoree lu ñu tuddee maanaam lu almarchouch mooy almarchouch maanaam ak euh, xaalis tamit c'est la même chose almarchouch mooy loo xamante ne dama benn matériel maanaam par exemple chaise bi fii yëpp nekk or wala mu am partie bu ci nekk or léegi ndax chaise bi kon comme que dafa am or ndax dama koy génneel asaka voilà gis ngeen ko yenn ci ina yi yi wala matériel bu ma mën a yor ak bu ma mën a doon est-ce que dinaa ko génneel asaka ci kaw lan ci kaw ne dafa am or bu boobaa dañ naan la waaw da buy génne azaka dinañ ñëw ci takkaay yi takkaay yi beneen masala mais yii dañ naan la waaw da koy génne la azaka nga ne naan laa koy génnee la azaka borom xam-xam yi ñoo wuute waaw ñoom d'accord nañ dinañ ko génnee azaka mais borom ndax ñoom dañ ne su fekkente ne euh, wurus woowa muy génneel azaka euh, dafa maanaam xanafi yi rahmatullah xanafi yi rahmatullah ñoom comme li ma la waxoon rek yaa ngi fàttali ci qaayida bi nee la ñoom daa iman dañuy xool intérêt yi kan ki jël azak ñoom daa iman kooku la ñuy xool intérêt moo tax ci nguur yi nga xamante ne euh, maanaam xanafi yi rahmatullah alayhim ñoom ñoo yoroon nguur bi ñoo yor xilaafa euh, ñooñu maanaam euh, azaka ci lay gën a bëri maanaam baytul maal tamit trésor public ci lay gën a bëri alal bu mu jë bu mu jëm voilà bu ko defee ñi nga xam ne ñoo ñi ñàkk dañuy daal di am gañe lu baree bari prestation sociale yi gën a rëy euh, léegi kon dañuy réduire inégalité sociale bi bien sûr kon par rapport ak loolu voilà et que xam ne ñoom ñoo ñàkk dinañ am lu ñu mën a yor ngir mën a démarrer seen ay activité ñoom tamit mën te nga jëlee as tuut maanaam ba bu beneen yoon ñoom dañuy bokk ñi génn asak loolu moom ci nguur yi xanafi yi yoroon rahmatullah alayhi ci lay gën a gaaw a feeñe parce que ñoom euh, dañuy seet lu bëree bëri intérêt ki nga xamante ne moom mooy euh, mooy ki ki ndóol pauvre bi kii ji war a jot jël asaka kooku la ñuy xool intérêt ci lépp nag moom la ñuy njëkk xool intérêt ginnaaw ba waa am na ba pare moom ba mu leer ne moom am na te am na loo xamante ne maanaam dinañ xool moo tax ñoom dañuy xool bu baax condition yi tax waa jël as joxe asaka moo tax nga gis ñoom ñuy xool ndax affaire alal ji day yokku ñoom ñuy xool ndax alal ji ëpp na sa ay aajo loolu tax xanafi yi di ko xool parce que xam na ni buñ xësi ba commencé war a jël ci yow asaka moom moom macha allah ki ki ñàkk moom dana am lu bari gis nga kon yëpp ay gis-gis la euh, léegi kon ñoom dañu ne euh, ñoom dañ naan euh, al aksar la ñuy xool c'est-à-dire que mooy bu tolloole bu bu xësee ba mat genn wàll gi jëm kaw dañ koy génne asaka su matul genn wàll gi duñ ko génne asaka am ñum loolu la ñuy c'est-à-dire que <coughs> mu jëlee exemple chaise bi nii euh, bu fekkente ne chaise bi li ci ëpp wurus la wala xaalis la dama koy génne asaka su fekkente ne nag li ci ëpp bon comme ni mu demee daanaka moom amul sax amu ko sax amu mais bu ko amoon euh, buñ ko xoolee li ci ëpp euh, ñu gis ne du wurus du xaalis duñ ko génneel avec bu dee wurus ak xaalis bu ñu leen boolee yi ci ne ñooy ëpp tamit dina ëpp dina mat genn wàll jëm kaw tamit dañ ko génneel parce que baax na ñoom xanafi yi loolu lañu wax rahmatullah parce que ñoom dañu ne al hukmu lil ghalib maanaam loolu qaida usuliyya la al hukmu lil ghalib wan nadiru la hukma la ndax àtte euh, li noot moo koy moom li nga xam ne moom mooy li gën a néew loolu amul àtte euh, mu am fii benn point boo xamante ne dinañ ko leeral tuuti incha allah mooy ne ci buntu sharia maanaam buntu fiqh suñu waxee al aksar mooy li ëpp bokkut ak al kasir yaa ngi dégg sar mooy lu ëpp mooy majorité loolu moom genn wàll bi jëm kaw la maanaam lu ëpp genn wàll su dee dañoo wax kasir lu bari un tiers bi ndax yeneen bi saa alayhi wasallam li mu wax ci hadith sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu as-sulusu was-sulusu kasir benn riwaaya mooy bi mu nekk dafa bëggoon euh, alalam ji ji mu yor comme que doom bu jigéen rek la yor bu ko war a doon léegi dafa bëggoon alal bi est-ce que mën na ci mayee mën na mayee genn wàll alal bi mu ne ko déedéet mu ne ko trois quarts bi et cetera mu ne trois quarts bi déedéet genn wàll bi déedéet ñuy wàcc ba ne ceer bi as-sulusu mu ne ak sulusu was-sulusu kasir ceer bi gaa mi ceer bi dafa bëri moo tax wax jooju borom ko xam ne dañ cee jëlee ni maanaam loolu mu topp ko ci mboolem masala lépp loo xam ne dañ naan bu bëri nangam rek da gis ceer bi lañu wax ceeru mbir mi mooy bëri na léegi nag li ëpp nag buñ ko waxee mooy moitié bi di jëm kaw loolu sew-sew la ci buntu fekk waxee nu borom xamul fekk lu mat a bàyyi léegi euh, bi nga xam ne kon moom mooy kon ñoom li ëpp lañuy ko ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, Shafi'i ak Hanabila yi rahmatullahi alayhim ñoom dañ naan rek déedéet kaddara bi rek la ñu xool maanaam dañu xool rek maanaam euh, la li am solo rek mooy lenn lu ci ne dañuy xool même bu dee lu mu tuuti tuuti ci or wala ci xaalis matériel bi am ko dañ koy génneel asaka loolu moom moom dañ koy bàyyi loolu la ñu génneel asaka sauf que euh, parce que ñoom dañ ne asaka wurus ak xaalis bi lañ ñu laaj asaka kon di wax ne na ñuy jël azaka ci beneen mbir valeur parce que en fait xanafi yi rahmatullah ñoom boo amee bu ci ëppee valeur wu lépp totalité bi ngay génne azaka alors que ñeen Shafi Hanbali rahmatullah dañuy déedéet maanaam nañuy dañuy yam ci valeur rek keese keese keese mooy valeur intrinsèque bu or bi ak xaalis bi moom rek la ñuy génne azaka fuqaha Maliki rahmatullah ñu ne ñun dañuy teg léeg-léeg ñu ànd ak xanafi yi léeg-léeg ñu ànd ak ñeneen ñi ci des muy Shafi'i ak Hanbali rahmatullah ñoom dañ ne li ñuy xool mooy est-ce que dafa jaxasoo maanaam bu fekkente ne mbir yi dañoo jaxasoo c'est-à-dire que or beeg xaalis bi dafa jaxasoo ak jamaa bi jaxasoo euh, yenn xeer jaxasoo marbre par exemple et cetera ci jaxasoo xamante ne ah mënuñu leen a tàqale jaxasoo woo xam ne ñu leen a tàqale. bu boobaa dañ koy dañ leen di génneel as maanaam valeur bi lépp la ñuy génne mais su dee mën nañ leen a tàqale maanaam comme que comme par exemple euh, euh, fi loxo yi tegu nii rek lii rek fi loxo yi tegu foofu rek kay or par exemple nga xam ne mën nañ koo tàqale li ci des boobaa lii rek la ñuy génneel as mooy loxo yi rek la ñuy génneel as maanaam ñoo noonu la ñu gis euh, kon. loolu mais wallahu alam waaye li Shafi'i ak Hanbali rahmatullah alayhim wax mooy li gën a wér donte li Hanafi ak Maliki wax rahmatullah moo gën a sàmm parce que li tax li Shafi'i ak Hanbali wax gën a wér rahmatullah alayhim mooy ne effectivement borom subhanahu wa euh, bu ñu ne woon par exemple lii marbre la li ci des yëpp marbre la mais lii rek kay or maanaam loxo yi rek kay or ñu bëgg ma génneeloo ci marbre bi valeur marbre bi tamit et cetera yëpp ñu génneel ma ci azak loolu dañ may lool parce que dañ may teg loo xamante ne borom bi borom bi teguma borom bi ci oor ak xaalis na ma teg waaye nag euh, xool valeur yëpp nga génne ko ak génne ko ak tam mu gën a sàmm ñaareelu masala bi nga xam ne moom la doon wax foofu moom mooy euh, li nga xamante ne euh, mooy wurus ak d'ailleurs xaalis bu fekkente ne dañoo jaxasoo loolu tamit mooy mooy bu dee am na ixtilaaf maanaam ak jaxasoo lan lañ koy génneel asaka boobaa dañuy génne eh, valeur totale bi am lañuy génne dañuy xool wurus bi ak xaalis yépp ñu génneel ko valeur am loolu mooy li wax jumhur rahmatullah alayhi hanafi yi nag rahmatullah dañ naan or bi lañ koy génneel parce que moo ëpp doole maanaam ñoom da gis maanaam dañuy xool lépp ñu génn ñu xool lépp dañ koy considérer or su fekkee or bi moo ëpp bu dee xaalis bi moo ëpp ñu considérer lépp or ñu ñu ñu ñu considéré kii nu mu tëddee ñoom dañ naan en fait ñoom li ñuy wax xool daal mooy bu dee xaalis bi mu ëpp dañuy dañuy yemale lépp dañuy yemale lépp maanaam dañ naan or bi ak xaalis bi dañ koy génneel kon benn bu ci nekk selon valeur am ñoom loolu lañuy wax mais su fekkente ne or bi mu moo ëpp rek boobaa lépp la ñuy dajale génneel ko valeur oram voilà kon ñoom loolu la ñuy eh, wax alors que jumbo dañoo jàpp rek ne non dañuy nat rek lu ne. ñu génne ko oram léegi nan la ñuy xamee ndax par exemple bu fekkee surtout mbir yi dafa jaxasoo wala dafa kii nan la ñuy xamee ne euh, lii kat nangam la yor valeur yi or par exemple bu dee fenn fu ci nekk daam ay or lu bari ci ci ci ci chaise bi par exemple wala ci beneen matériel bu mën a doonaan nan lañ koy xamee bu boobaa dañuy ñaari possibilité am na mooy soit ñu xool expert boo xam xamante ne danañu ko mën a estimer ñu def ci estimation wala tout simplement ñu jël ci benn échantillon ñu lakk ko maanaam ñu ñu lakk ko léegi buñ ko lakkee euh, ñu tàqale or bi ak li dul or wala xaalis bi ak li dul xaalis wala or bi ak xaalis bi après ñu xool ba lu ne léegi bu fekkente ne xam nañ ko nag ci la ñuy doog a jël euh, mesure yi lépp ci li ci des loolu selon masab kon da ngay gis ne am na masab yoo xamante ne loolu du ko mat comme ni nga xam ne comme bu dee Hanafi par exemple rahmatullah wala fuqaha Maliki rahmatullah ci leen bi daa jaxasoo du ko mat mais ci lii ci mazhab Shafi'i ak Hanbali lay lay doxe rahmatullahi ala jami'a léegi ñu ñëw ci zakatul xul yi mooy takkaay seen azaka ndax azaka ndax takkaay dañ koy génneel azaka mooy seen jaaro nopp jaaro xaalis lam ak yu mel noonu ak lépp loo xam ne koy takk di ko taaro ndax dañ koy génneel azak montre et cetera foofu tamit borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wuute mais wuute gi mi ngi am ci jumhur ak xanafi yi rahmatullahi alayhim eh, ñi nga xamante ne mais am na yoo xam ne yéen ñoom ñëpp d'accord nañ ci loolu tamit mat naa bàyyi xel mooy dafa am ñetti mbir yoo xam ne ñoom ñëpp d'accord nañ ci bu njëkk bi moom mooy il faut mu nekk wurus ak xaalis loolu foog mu nekk par exemple bu fekkente ne yeneen la maanaam ay eh, jamaa la wala yooyu noonu loolu kenn du ko génneel parce que waxoon nañ ne eh, wala boog mu nekk euh, cuivre wala yu mel noonu yooyu kenn du ko génneel loolu tam leer la moom xamoon nañ eh, wala ay bronze wala yooyu noonu kenn du ko génneel asaka or xaalis dañuy génneel asaka ñaareel bi ci des mooy il faut que mu nekk loo xamante ne dafa dagal maanaam bu dee dafa xaram dañ koy génneel asaka loolu tam ñëpp d'accord nañ maanaam bu dee tey par exemple góor boo xamante ne dafa yor chaîne chaîne or chaîne xaalis wala ñaari jaaro xaalis ñaar euh, parce que benn jaaro xaalis la am droit boo xam ne war na ëpp 6 donc su amee ñaari jaaro rek da leen di génneel asaka euh, chaîne wala ay lam yooyu yëpp da leen di génneel as munu ko rëcc voilà léegi nag euh, comme lu deme nekke euh, ay jaasi yu muy yu muy yor mooy comme wala yu mel noonu yoo xamante ne c'est vrai que mën na koy yor nii euh, muy rafet nii même bu amee or xaalis loolu duñ ko génneel as waaw yooyu nga xamante ne mooy ñetteel bi mooy leen ko mooy li nga xamante ne dañ koy yor di ko denc loolu tamit duñ ko génne asaka li nga xam te ne eh, dama ko yor ngir mën koo jëfandikoo ci leneen mais tey bu dee ndabal xaalis wala ndabal or comme daf xaram tamit dama koy génneel asaka baax na eh, léegi kon yooyu dama leen di génneel moo xam eh, wurus ak xaalis nag su ma yoree li nga xamante ne dañ koo tëgg wala li nga xamante ne mooy tibre bi mooy li nga xamante ne mooy rek xaalis bi noonu wala or bi noonu rek nga xam ne kenn tëggu ko defaguñ ko dara loolu yëpp ñaar yëpp ci am dama leen di génneel asaka mais kon bu dee takkaay kon condition yooyu ñett yi ñëpp ci d'accord mais maanaam ñetti masala yi ñëpp ci d'accord su dul or wala xaalis duñ ko génne la su dee dafa xaram même bu dee ay par exemple ndabal or boo xamante ne dama ciy lekk bokkul ak nag ndabal or boo xam ne dama koy teg ne di xaar bés bu rafet ngir mën koo jaay daal ne bu ma amee ay problème dinaa ko jaay wala boog ma yor samay takkaay yoo xamante ne da dama naan takkaay bi kat takkaayu or la takkaayu xaalis la euh, dama koy dama ko jëndal soxna si wala ma jënd ko sama doom bi jigéen wala ma jënd ko sama yaay wala mel noonu euh, bu boobaa moom mu téye ko jël ko maanaam man bu fekkee ne bu kaa jënd ci jamono jooju ngir lool loolu du euh, dinaa ko génneel asaka mais su fekkente ne jox naa ko ba moom ko léegi bu jël ko téye ko denc ko du mu génneel asaka maanaam bu ko téye ko parce que du ko takk parce que dafa jàpp ne day xaar bés bu rafet maanaam wala bu amee ay aajo ay soxla bu daan koy génne jaay ko bu boobaa da koy génneel asak boobaa da koy génneel asak fu koy takk la du maanaam bu dee de temps en temps dina koy takk maanaam su amee xew su amee nangam dana koy takk loolu la ñu wute mais su fekkente ne daf koy denc ngir xaar bés kooku da koy génneel asak voilà comme bool bi et cetera bu boobaa fu ko jaayee ah, nga xam ne li nga xam ne dañ koy jël ngir denc ko jaayee guñ ko décider guñ koo jaay. loolu masalay euh, ci urudu tijaara yi ci lay dugg mooy euh, ndax euh, muxtakir lañ koy compter wala mudir comme ni nga xamante ne mooy fuqaha ci tekkantal gi tekkantal gi ñu ci def mais ci des moom dañ koy jàppee loo xamante ne dañ ko war a génneel asaka parce que dañ koy denc pour loolu mais su dee nag dama ko teg nii rek mu nekk pour rafetal tamit loolu tamit dama koy génneel asaka mais su dee dama koy utiliser pour matériel maanaam daa daa dafa am lu mu ciy liggéey wala yu mel noonu loolu mu du ko génneel asaka voilà kon loolu foofu ñu xam ne yan lañ ci génneel asaka yu njëkk génneel asaka ci óor oros ak ak xaalis euh, loolu mooy ñaareel bi bi des mooy kon moo voilà tudd nañ ko sax mooy bu dee dama koy denc maanaam bu dee dafa dakk bu dee kon wurus la mooy kon ñu ñu résumé bu dul wurus ak xaalis bi mu ko asaka bu dee wurus ak xaalis la wala ak xaal maanaam te te te mu xaram bu xarame maanaam mooy comme ci góor mu xaram cest dama leen génne la bu dee euh, euh, bu dee euh, comme comme voilà wala wala wala mooy wala ndabal or ak ndabal xaalis kuddu bu ma yoroon kuddu goo xamante ne dafa am or ak xaalis du ma ko génne dama koy génneel comme tey par exemple bu doon damaa yor sama robinet bi mu ne mu am or wala xaalis dama koy génneel asaka et cetera yi nga xam ne daal ndab la bu ñu lu ñu lekk lu ñu naane dama leen di génne asaka ba mu des su dama ko jël ngir euh, di ko utiliser pour beneen matériel pour leneen maanaam du ma ko lekk du ma ko naan mais ngir leneen wala boog dama koy denc ngir mën koo jaay et cetera loolu tam du mu dinaa ko génneel asakay njaay mais ji ma ko jaayee ba pare maanaam comme ci li mu fuqahaa Maaliki di wax rahmatullah alayhi euh, léegi nag ñetteel bi mooy su dee loo xamante ne rek maanaam man sànq dama koy jëfandikoo ngir yeneen i mbir boobaa du ma ko génneel asaka léegi kon lan la Euh, maanaam mahalul xilaaf wuute bi borom koy wuute ci lan la aju mooy ci takkaay bi nga xam ne dañ koy takk maanaam jigéen par exemple moo koy takk cheenam or et cetera wala bu dee euh, góor benn jaaro xaalis bi mu yor sama jaaro bi <laughs> masala benn la euh, ëppul si dara du ma ko génneel azak ci waxu jumbu bu doon nag wax xanafi yi rahmatullah dama ko génneel azak dégg Euh, su dee mat na nisab mais comme que bii du mat matul nisab ala kulli xaal ndax il faut que mu mat 595 grammes kon moom bu ma ko génneel asaka ndax matul nisab alors bi bu jëyee bu jigéen yi muy takk wuru surtout or ci lay gën a daal or moom su yeggee 85 grammes da nga koy génneel asaka maanaam kon kon jigéen ñi nañ xool baax seen takkaay yi ah nan la ñuy def ak moom. Euh, yi ñuy takk yi ñuy yi ñuy teg nag pour denc ngir jaay ko yooyu bu ñu ko jaayee dañ koy génneel asaka ci bu ñu ko jaayee ba pare. léegi euh, kon li muy tak jigéen jooju léegi lool loolu noonu bi muy takk ndax dañ koy génne asaka wala déet xanaa fi rahmatullah ñoom dañ an kay koy génne voilà ñi nga xam ne nag ñooy jumhur ulama rahmatullah muy Maliki Shafi'i Hanabila rahmatullah ñoom dañ ne déedéet kenn du ko génneel asaka euh, loolu nag mu am ay dalil yoo xamante ne naqli la ak aqli en fait parce que tout simplement Euh, li nga xam ne daf koy jëfandikoo diko ko di ko di ko yor amul amul amul hadith euh, bu ci wér Hanafi yi dañuy sukkandikoo ci le fait que euh, or la ak xaalis la et que d'ailleurs au contraire ñoom dañuy ne sax am na hadith yi nga xam ne comme yeneen saa sam wax mbaa yaa ngi génne azaka ci sa takkaay yi haqiqatan hadith yooyu wéruñu amul benn xadis buy wax ci wàllu génne ak wurus ak xaalis bu wér amul loolu amul euh, d'ailleurs au contraire soxna Aisha radiyallahu anha mazhabam mooy ne maanaam gis-gisam mooy kenn génne azaka ci or ak xaalis ci ci ci takkaay ci takkaay te beneen mbir bi wane ne kenn du ci génne azaka mooy saxaaba yi radiyallahu anhum am nañ ci gis-gis maanaam yuñ ci am te gisuñu ku wuuteeg ñoom ci saxaaba yi radiyallahu des Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu maanaam da gis tamit lu tax kon Hanafi yi di ko jàpp parce que Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu bu ñu xoolee Hanafi yi seen càllale yi moo nekkoon seen borom Abdullah ibn Abbas Seydina Abdullah ibn ñoom ñëpp dañoo jàpp ne takkaay yi kenn du ci génne parce que mu am tamit dalilu ah aqli mooy im xel buñ ko xoolee su doon ne jigéen ñi seen takkaay dañ ciy génne azaka maanaam kon finalement bu at yi dee dem dootuñu ñu deseeti dara wala li ñuy dese lu néew lay doon kon boobaa maanaam loolu tamit beneen mbir la buy war dañu duñ ci génnee azaka te léeg-léeg nit ki mën naa yor xëy na takkaay or wala xaalis maanaam jigéen ji mën na ko yor fekk amul maanaam du du am am euh, kon ci kaw loolu euh, am na li nga xamante ne moom mooy euh, xaalis bi ñu denc loolu waxoon nañ ko bu matee ni sax maanaam boobu dañ koy génne tamit parce que mais attention foofu tamit am na beneen problème boo xamante ne léeg-léeg day am ñenn ñi dañoo jàpp ne li nekk ci compte bancaire bi rek la ñuy génne asaka demeewul noonu de euh, nekk ci compte bancaire da nga koy booleel ak li nekk sa poche ak li nekk ci kalpe bi li nekk ci waxande ci ci ci ronlal gi li nga denc ci Euh, kon condamné bi et cetera yëpp ngay boole ñu génne asaka voilà bor yi nga yaakaar ne da nga ci jot ci teqantal yi nga xamante ne moom lañ gisoon loolu tamit dañ koy génne asaka ndax bor bi nga bi nga yaakaar ne da ci jot moom li nga denc moo yem euh, kon yooyu yëpp kon gis nañ ne euh, loolu lu mat a bàyyi xel la maanaam yooyu yëpp ngay boole nga xool ndax mat na ne sax mais doone rek waaw sama compte bancaire vérifié naa ko lii rek ci ne déedéet. bu fekkee da ngaa yor ci compte bi 100 yor ci sa poche 200 euros mais da ngay génne asaka xam nga maanaam loolu il faut que ñu maanaam mat la nga ni sax loolu foog ñu ñu bàyyi ko xel euh, léegi kii bi son euh, léegi kon li nga xamante ne moom mooy lii aju ci euh, kon azaka il ñu ñu ñu bàyyi xel ci wàllu or ak maanaam ak ko wurus ak xaalis ak euh, euh, xaalis maanaam bi ñu am d'ailleurs même PayPal par exemple PayPal nga yor fa ko pat da koy compter waale ci li ngay ci seen misaal ndax dañ ci génne as bàyyi xel rek voilà bu defee at ba at léeg-léeg nga gis nit koo xam ne day dugal fenn ak livret A yi comme ni koy waxee et cetera yëpp dañ ciy génne as foog nga bàyyi xel lépp daal. lépp ngay bàyyi xel maanaam doo rek bàyyi xel lenn rek kese li des nga naan non maa ngi vérifier sama compte bi te yaa ngi fee yor ay état ah sa condamné bi et cetera loolu na ko bàyyi xel léegi ñu dellu si ci ki nga xamante ne léegi ñu ci urudu tijaara urudu tijaara urudu tijaara mooy. gisoon nañ ko mooy mbay mi loolu borom subhaanahu wa wax na ne yaa ayyuhallazina amanu wa a'udhu billahi minash shaytanir rajim yaa ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhi bi akhidhihi ñi nga xam ne gëm ngeen ci dëggu na di dépenser ci li nga xamante ne maanaam di di leen joxe asaka parce que infaq ci tuuru asaka yi la bokk ci li teey ci liñ leen wërsëgal maanaam mooy kon jaayam jënd ak liñ leen génneel ci suuf si mooy mbay mi ak lan ak trésor yi ñuy for ak mbel la mi mooy miim yi te bu leen nag jublu ci li nga xamante ne dafa mooy li gën a doye bi te doo leen ko noonu nangoo jël lu dul ngeen gëm seen ay bët bu leen def loolu euh, aaya boobu mooy dalil bi gën a rëy bi wane ni njaay ak jënd liñ ci am dañ ci génne xaalis dañ ci génne asak waaye li nga xamante ne moom mooy eh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, ci fuqaha yi bëri na ñoo xamante ne eh, maanaam dañuy tegtaloo ci yeneen i dalil am na yeneen comme hadith sayyidina Samura ibn Jundub eh, ibn Jundub bi radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kaana ya'muru kaana an-nabi sallallahu alayhi wasallam ya'muruna an nukhrija sadaqa mimma nu'iddu lil bay' maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñoo digaloon ci ñuy génnee asaka ci li nga xamante ne dañ koy waaja ngir jaay mais loolu hadith boobu eh, comme l'imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah wax ne Euh, mu am ñeneen ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy Seydina na ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ak baayam euh, xalifa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Seydina Umar ibn Khattab na ñoom tamit wax nañ ko te lool xadiis yooyu par contre moo comme ni imam at-Tahawi wax rahimahullah yooyu wér nañ maanaam li nga xam ne ñoom loolu lañ wax nettali ko mais muy seen wax mais te biñ koy wax saxaaba yi radiyallahu anhum ñu ngi fi te kenn ci ñoom weddiwu ko te tamit li ñu seetlu mooy saxaaba yi ñoom ci seen bopp dañ ko doon def Euh, li tax ñuy lay ni mooy na uruqu tijaara am na lu ñu tuddee shibbu ijma maanaam mooy lu dem ba nuru ijma ci borom ko mi rahmatullah alayhi ne dañ koy génne asaka fuqaha zahiri yi rahmatullah alayhi comme ñoom na ñoom rahmatullah ala ñoo jàpp ne uruqu tijaara yi kenn du ko génne maanaam ñi nga xam te ne koy jaay maanaam yi ñuy jaay mat maanaam kenn du ko génne asaka mais lu ëpp ci borom ko mi rahmatullah maanaam ñeenti mazhab yi ak ñeneen ñu ñoom ñu baree bari ci borom xam-xam yi ñoom ñëpp ci lislaam d'accord nañ ci ne dañ koy génneel asaka ndax alal la ci li ñu borom xamante war sëgal la ko et cetera léegi moom sart yi koy génneele asaka ginnaaw yi nga xamante ne xamoon nañ leen mooy nisaab mooy yiñ tuddoon yëpp ak bulughun nisaab xawla euh, alal xawli ak sart yi nga xamante moom mooy tax yëpp am na beneen boo xamante ne bu particulier la ci roruga tijaara même bu dee yeneen yi am na ko mais bii daf ci gën a particulier moom mooy mooy niyat tijaara maanaam mooy ngi yéene d'abord que ni bi may ji lii dama koo yor ngir mën koo jaay maanaam kon bu fekkente ne euh, damaa yor sama ay marchandise mais amul lenn lu ma ci fas yéene jaay lépp dama koo fas nii jëfandikoo wala dama koo jënd ngir beneen mbir bu mu mën a doon Euh, ma yor conteneur wala yu mel noonu maadaama ne façon bu ma yéenee ni lii pour jaay la maanaam du ma ko du ko du du du nekk marché maanaam lu mu nekk nekk marchandise du du du du ma ci génne la kon loolu loolu condition bu ci am solo euh, léegi alal nag doo xam ne dama ko yor ma dem ba ne léegi nag fas naa yéenee euh, dama ko fas yéenee jaay à partir de ce moment là nag la ñuy commencer xool xawlu maanaam. dinañ ci ñëwaat tuuti incha allah taala ci kanam ci bu xool nan nga amee alal ji ñaareel beneen mooy ñeenteelu condition bi ko maanaam ci buntu boobu ba mooy ne am gi ko am mooy milk bi mu nekk bi iwam maanaam mu nekk ne da nga koo wéccoo c'est-à-dire que tey su fekkente ne euh, du loo xam te dañ la kaa wécc maanaam dañ la koo may par exemple alal joo xamante ne dañ la kaa may amul benn contrat bu tax ma jox ko par exemple bu dee jigéen ji nga xamante ne dañ koo jox can kooku contrat la mooy contrat sëy bi tax mais euh, ki nga xamante ne par exemple dañ koo may dañ koo fekk rek ah yow day xaar ma may koy may matériel bu bari wala ne ko yow daal vraiment sama waay nga quoi wala vraiment gis naa voilà léegi xam naa ne man damaa yor fukki magasin 10 magasin am na magasin boo xam ne fële la la ma koy may quoi. voilà magasin boobu moom léegi yaa moom dañuy dañuy dinañ def cessation bi voilà léegi nga moom ko quoi wala euh, may jaay ay oto jël benn oto am ku ma ko may yooyu yëpp du ci génn asaka yooyu du ci génn asaka maanaam même bu ko jaayee euh, euh, ci la koy doogu génne asaka maanaam laataa ma koy décider jaay du ko génne asaka maanaam kon marchandise bi pour nga mën koo génne asaka mooy maanaam xawlu bi foofu lay tàmbalee daal mooy naan fi muy fas yéene ne léegi dama ko jaay par exemple tey bu doon waa ji moom boutique la yor mu may ma boutique bi wala magasin magasin boobu du ma ci génne asaka même bu doon moom da ci doon waroon génne asaka man du ma ci génne asaka mu des fu ma décidé ne koy jaay wala ba nit ki euh, nekk grand commerçant par exemple ay doomam doon na ko maanaam mu génn àdduna ay doomam doon na ah moom day waroon naa génne maanaam doom yi duñu duñu duñu duñu duñu génn asaka ci par exemple ah, mun munuñu ne par exemple que ni ah, moom kat euh, njaal benn weeru koor bu ne sàllaaw waaj ci la daan génnee asaka moom bu génn àdduna weeru gàmmu euh, ñoom buñ ko moomee léegi ñu doon ma alal ji alal jooju buñ ci génnee asaka déedéet kañ lañ koy commencé génnee asaka mooy suñu fase yéene ni dañ koy jaay dañuy dañuy dañuy léegi magasin léegi dañ koy commencer tam li ci ne dañuy ñoom tamit dañuy considérer seen bopp comme ay commerçant léegi nag à partir de moment boobu ñu ko doon maanaam ci ko doon a partir de moment bi ñu ko doon ci lay commencer compter xawlu bi maanaam ci lay commencer compter ak at at bi pour mën a génne asaka loolu lu ma daf ay beneen bi ci des moom mooy ne li muy génne euh, euh, Eh, kon il faut ba day fuqaha Maliki rahmatullah dañ ci yokk beneen charte sax ci charte bi mooy ñoom dañu ne même cosaanu alal gi sax di nga ko amee foog mu nekk ne danga koo weccoo mooy tey par exemple bu dee damaa yor ay matériel yu may jaay mais matériel yooyu yeneen matériel laa ko jëndee woon maanaam jëndee wu ko woon xaalis beneen matériel laa ko jëndee mooy trop du ma ci génne azaka ba mu des ñoom ñu ne mais nag dañ ko tënk ci benn tënk ñu ne ba mu des su dee loolu yow da koy def ngir daw asaka boobaa moom da koy génn euh, léegi euh, loolu moom mooy kon euh, beneen beneen charte bi bi ci des mooy allah yakuna lil lil kimiya mooy alal ji xam nga waxoon nañu ne. dafa am alal joo xam ne maalu naamin la ak maalu ximiya parce que alal gii gi gii gi naam mooy mooy gii gi gii fulandiku gii gii gëm di bëri gii yokk kooku la ñu génne alal mais alal bi nga xam ne dama koo teg fii ngir denc ko maanaam bee day yokk moo xam ci dëgg-dëgg lay yokk wala boog day yokk ngir ne possibilité mu yokk mi ngi fi bokkul ak alal bi nga xam ne dama ko yor ngir denc ko mu nekk samay rafet ay ma et cetera loolu moom moo tax foofu loolu borom xam-xam yi ñoom ñëpp d'accord nañ ci ba mu des ne par exemple fuqaha hanafi rahmatullahi alayhim ñoom it d'accord ci gis ne ñoom dañuy bàyyi xel daa iman lan nga xam ne moom mooy ci di ci eh, di profil profil wu eh, miskin bi ci ciy jël asaka parce que tey loolu ci cas de bi muy amee mooy euh, comme ma yor benn magasin masalan may jaay ceeb euh, par exemple ma yor cent tonnes ci ci ci en magasin ci hangar bi cent tonnes ceeb mais ma jël ci ne ma ne euh, sunu waa kër day sama kër goro yi ñoom gis naa ne bu ma leen bàyyiloon ñaar wala ñetti tonnes xëy na ñoom at bi ci li ñuy dundee ma jël ko teg ko ne maanaam mi ngi ci magasin bi ñoom dañuy ñëw di ko jël si quoi tous les jours. loolu noonu nga xam ne dama ko def ngir maanaam ber ko ngir loola loolu du mu ci génne azak maanaam bu may compter li may génne azak ci marchandise duma loolu du ma ko ci boole alors que Hanafi yi rahmatullah dañ ñu mukk lool da nga ko ciy boole da ko ci boole parce que ba ngay jënd lépp lépp lépp totalité bi da ko bëggoon a jaay après ci nga génnee lii pour loola euh, kon da ngay gis mais lu gën a dëgër incha allah mooy wax jumhur incha allah taala léegi nag mu am beneen affaire bu ci am Euh, comme niñ ko gisee woon li nga xamante ne bépp matériel la boo xamante ne pour jaay la maanaam pour pour mbir mi dox la loolu du ma ci génne ak loolu dafa war a leer tamit euh, ne dama yor boutique yi nga xamante ne moom laay teg euh, décoration yi et cetera yooyu du ma ci génne ak saabu beeg eau de javel yeeg yooyu nga xam ne pour raxas bërëb bi la muy entreprise bi wala pour raxas. Euh, boutique bi wala pour et cetera loolu du ma ci génne azak loolu lu bu ma ci ësti ko woon ay tonni ton du ma ci génne azak euh, li nga xamante ne moom mooy euh, par exemple bu dee ci bay nag bi muy bayee wala xar fas yu muy bayee wala yooyu yëpp du ci génne azak comme li yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne laysa alal abdi fi farasihi wala fi abdihi sadaq loolu moom moo mooy ne jaam bi amul sarax azaka bu ko war ci façon bi muy war wala boog jaamam bi muy war muy kon lépp loo xamante ne rek ngir jëfandikoo la sama usage personnel la loolu mënu ma ci génne azaka loolu daf lool loolu c'est important euh, lépp loo xamante ne tam pour marche fonctionnement bi la du ma ci génne azaka tey par exemple su ma bayoon su ma su ma jëndoon terrain ngir bay ko léegi maa moom titre foncier bi maanaam suuf si tool bi maa ko moom du ma génne azaka ci tool bi parce que mbay mi dama ci génne azaka kon tool bi bu mu ci génnee te asaka euh, fekkente ne euh, bâtiment bi tamit ma tax teg entreprise bi du ma ci génne euh, matériel yi maanaam li ma daal li may génne asaka rek mooy li nga xamante ne moom foog dama koy jaayaale mooy tay par exemple su doon tailleur wëñ bi nga xamante ne c'est vrai que stocké naa ko mais wëñ boobu bu may ñaw wëñ bi day day day jaxasoo ak ak yëre bi yëre bi wala daamine yi daamine yi dama ci génne as parce que bu may jaay bu may bu may jox client bi yére mi maanaam daamine bi da ciy nekkaale euh, wala bo comme niñ ko gis woon packaging bi quelle que soit la situation parce que packaging bi bu may jox matériel bi daa bokk ci publicité bi daa bokk ci lii tax waa ji di jënd ba pare euh, même bu dee dama koy maye ci sama xel en réalité la ma ko jaayaale parce que euh, maanaam du ma mën a jël par exemple kuy jaay ceeb wala muy jaay diwlin wala muy jaay yàpp wala jën wala leneen maanaam jël ko noonu rek jaay ko noonu wala ndox déedéet il faut mu nekk ci ay bouteille wala mu nekk ci ay paquet wala mu nekk ci feneen ak feneen nag comme dama koy joxe waale daa bokk ci li may jaay maanaam kon loolu dama koy génneel asaka bu may compter asaka yi yëpp il faut que ma génneel ko asaka donc loolu lu ma tabaayee xel euh, li nga xamante ne moom mooy. su may euh, euh, euh, kon beneen beneen condition bi nga xam ne moom ci lay mooy tax ba génn azaka loolu nag Shafi'i rahmatullah am ñoom ñoo ko mooy dañ naan allah yasura allah yasiral maalu naqdan maanaam mooy tey su ma yoroon marchandise marchandise lépp waxta delluwaat ba nekk loo xam ne naqd la mooy lépp nekk ak alal xaalis maanaam wala or wala bokk ay euro wala dollar wala yu mel noonu c'est-à-dire que tey <laughs> ma yor samay matériel fu ma yoree samay matériel di ko jaay balaa at bee dellu si matériel yëpp écoulé naa ko maanaam marchandise bi yëpp écoulé naa ko jaay naa ko kon lépp mujj naa nekk alal xaalis ci sama loxo boobaa dootuma génneeti azaka dootuma compter xawlu bee léegi li may compter mooy alal dama koy compter ci azakay xaalis ak or bi may génne maanaam ci azaka boobu laa koy laa koy léegi voilà euh, léegi foofu mu am benn point bu mat a bàyyi xel mooy ne ngir mbir mi wër azaka bi may joxe il faut que maanaam euh, bu def xaaw Maliki rahmatullah ñoom dañoo tàqale ki ñu tuddee almudir ak ki ñu tuddee almuhtakir ci njaay bi loolu gisoon nañu moom almudir kon moom day jaay mais njaay mi day wër ku nekk ci bi nga xam ne jënd tey matériel bi jaay ko su paree day jëndaat beneen matériel jaayaat maanaam mooy moom parfois matériel yi duñ ci fekkante mukk kooku moom euh, Maliki rahmatullah dañ naan ko da ngay jël benn weer boo xamante ne moom mooy sa weeru origine c'est-à-dire que mooy jour bi nga commencé jël joxe wala boog jour bi nisab bi mat bi nga commencé joxe as ki euh, jaay wala jour bi ni nisaab bi ma teg jour boobu saa yu lu see ci at bi lépp lu mu la fekk nga yor ko en tant que matériel yow ci loolu ngay génnee asaka alors que ñeneen ñi ci des ñooñu kooku du génne lu loolu luñ ko asaka mais loolu li fuqahaa maaliki wax rahmatullah ko gën a yenu maanaam parce que su doon loolu la euh, maanaam nit ci mën na nekk un grand commerçant ak yooyu te du génne asaka abadan euh, beneen bi ci des moom mooy ki nga xamante ne moom muxtakir la kooku moom ñeneen ñu ci des ñoom dañ koo jàppee comme kii jaay loo xam ne immobilier la wala lu yor at immobilier comme ni ñu ko woon kooku mooy kon mooy kii aka akaaraat yi ñiy jaay akaaraat yi kooku la ñu tuddee muxtakir parce que gisoon nañ ne alal dañ ko tàqale entre mankuuraat ak akaaraat mankuur ak akaar mooy loo xam ne day tuxu ak li nga xamante ne moom dafa des mooy immobilier ak li nga xam ne moom day bouger léegi akaar yooyu nag akaar yooyu ñoom dañoo jàpp euh, ku koy jaay do comme ni ñu ko gis woon ñoom di ko génneel azaka mais benn yoon nga koy génneel azaka mooy at ma nga ko jaayee ak quelque soit nombre d'années yi nga xamante ne moom nga ko fas yéenee jaay boo yoree benn terrain wala benn euh, euh, euh, kii oto bu fi nekk wala benn bâtiment et cetera kër wala yu mel noonu nga ne da nga koo fas yéenee jaay nga toog ay at jarul da nga koy génneel azaka que at bi nga ko jotal bi ko cee te loolu mooy li gën a allah sinon nit ñi dañuy. Euh, sinon maanaam boo jëlee li jumhur wax mooy Hanafi Shafi'i Hanabila rahmatullah ci buntu akaaraat yi mooy muhtakir bi ñoom ñu ne kooku day génn asaka at bu jot ci alal bi mais à un moment donné bu doon bu xooloon loolu mais bu affaire bi yéexee jar maanaam mbir mi mën naa dem ba nga xamante ne yow en réalité la nga naroon a am ci bénéfice ci mbir mi sax yépp génne nga ko asaka foofu kon da koy génneel asaka kañ euh, euh, que benn yoon loolu incha allah mooy. li gën a dëgg eh, léegi nag moo des ki nga xamante ne moom muxtakir wa mudirun ma'an la maanaam moom muxtakir la ba pare mudirun en même temps maanaam day jaay yëpp na bu boobaa fuqaha maliki rahmatullah ñoom li ñuy wax mooy su fekkente ne day jaay en même temps mu nekk koo xam ne mudir la en même temps muxtakir la euh, mooy day am ay marchandises yu dem di rouler mu am marchandise tamit yu fi ne yoo xamante ne moom daf koy jaay bu boobaa. kooku day considérer lépp comme mu comme comme comme azakay mudir maanaam daf koy considérer lépp idaara gi lay bàyyi mooy lépp lay considérer am même temps benn azak léegi su fekkente ne dafa nekk koo xamante ne euh, li muy jaay euh, kii bi moo gën a bëri maanaam euh, idaara bi moo gën a bëri tamit loolu lay def bu dee ñoo tolloo loolu lay def mais bu fekkente ne muxtakir la maanaam mais que idaara gi de temps en temps rek ñu koy jëfandikoo boobaa idaara gi da koy ber eh, maanaam euh, en tant que mudir li nga xamante ne moom mooy apparat yi mu yor xam daf leen bi ber jox leen tasak maanaam loolu mooy su fekkente ne euh, maanaam euh, yi muy jaay muy muy wër bëriwul par rapport ak li nga xam ne mooy mooy moxtake la mais su dee bee moo ëpp rek bu dee mudir moo ëpp rek mooy liy wër moo ëpp rek bu boobaa lépp lay boole doo ju génne ko asaka léegi mu des kon beneen charte bi ci foofu la ñuy jeexal incha allah Euh, mooy mu bañ a am beneen asaka bu aju ci biir c'est-à-dire que te loolu fuqaha maliki rahmatullah ñoo ko gën a gën a insister mooy la euh, mooy tey bu ma waree joxe azaka wurus ak xaalis ma yor leen di jaay wurus ak xaalis azaka wurus ak xaalis laa leen di jox c'est-à-dire que tey su ma yoroon euh, or wala argent ma koy jaay ma nekk commerçant boo xam ne bijouterie laa yor par exemple di jaay or xaalis du ma jaay du ma du ma ko génneel asakay ci xoroba tijaara dama koy génneel asakay wuru sa xaalis dégg nga li ma wax comprendre voilà léegi su fekkente ne euh, par exemple damay jaay ay xar ñoom dañuy jàpp ne xar mi ngay génneel asak wala ay gëléem et cetera yooyu ngay génneel asak dégg nga alors que bu fekkente ne ci xoroba tijaara la par exemple Shafi'i rahmatullah ñoom dañuy jàpp ne non non non da nga koy génneel rek asakay xoroba tijaara Euh, mais xanaf euh, yeeg xanaa bi lay rahmatullah alayhim ñoom boo xoolee dëgg-dëgg li ñuy xool dañ naan dañuy xool ban moo ëpp valeur c'est-à-dire tey bu dee damaa yor juróomi gëléem ma xool su ma ko génneelee azaka yi gëléem muy benn xar euh, ma xool ne su ma jëloon léegi juróomi gëléem yooyu ma xool léegi seen valeur dëgg-dëgg nan la toll ma xool su ma ci doon génne azaka ma gis ne dina ëpp njëgu benn xar bi boobaa njëgu xaalis njëg gi laa koy génneele asaka dama koy génneele asaka comme waru gati jaara dootuma ko génneele asaka ñoom noonu lañu ko jàpp parce que lan moo tax dañuy bàyyi xel toujours lan intérêt wu kan miskin bi kii jël asaka kon loolu moom mooy euh, mooy teqantal yi am ci euh, buntu boobu ak charte yi nga xam ne moom lañ koy génneele euh, asaka léegi nan lañ koy xayma wee nan lañ koy tege ci jotaay bii di ñëw insha allahu taala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 للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون